A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. Wa imaamil muttaqiin. Al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin. Sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin. waala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci atum fukkeel ak benn ci gàddaayu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ñu nekkoon doon gis jamono muy tombeek jamonoy feebaram bi nga xam ne ci la ko boroomam subhaanahu wa ta'ala daal di jële ah, ci suñu jotaay yi ñu génn ñu ngi doon gis te nekk ba léegi ci yawmul xamiis muy bésub alxames bi nga xam ne mooy bés bu mujj bi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam eh, daldi woon xut bu nit ñi waaye gisoon nañ ne avant boobu am na lu ko jiitu woon te moom lañ doon gis jataay yi yépp weesu muy ne saxaaba mi radiyallahu anhum dañ fa ñëw di ko seetsi ñenn ci ñoom mu daldi laaj ñu indil ko loo xam ne fu lum leen bindal loo xamante ne nii bu leen ko bindalee duñu sànku ginnaawam ba fow am ci ñoom ñoo xam ne dañu gis ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kat qad ghalabahul wajaa feebar bi dafa gën tar ci moom kon nag jarul ñu koy yenn beneen coono te bokk ci ñooñu seydna umar bnu alxataab mu ne inna rasul allahi qad galaba qad galaba alayhi alwaja mettitu feebar bi daf ko jàpp lool te mawlaana bnu abbaas radiallahu anhuma wax na ko ci débi kii bi xadiis bi mu ne bi alxamiis ay way bésub alxames waay wama yowmul xamiis ay way way way bésub alxames taalibeem bi di Saïd ibn Jubayr nee na ma ne ko a ah, ba pare muy jooy jooy yu metti ba ma ne ko waa yabna Abbaas wama yowmul xamiis na ko ah sëriñ bi yow ibn Abbaas yowmul xamiis mi ngay wax ni jooy ba fi nga toog tooy nii ci xeer yeeg suuf si ci suuf waa lan moo xewoon yowmul xamis ba mu lay yóbbe ci loolu bu nga fàttale ko di jooy ni mu ne ishtadda bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu ne tar na ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa accentué woon li nga xamante ne ni mooy feebaram bi looloo tax après nag ci la ko nettalee li nga xam ne moom moo ci tegoog yooyu ña nga xam ne ñoo fa dajaloo woon kon nag mbir moom moo taxoon mu ne woon ñoom ñu ne woon jaru ko woon gisoon nañ li jëm ci xadiis boobu banim jeexe walillahi alhamdu wal minna te mu ne woon ci saxiixayn ak musnadu al imaamu ahmad wa kadhalika sunan al imaam abu daawud as-sijistaaniyu raxmatullahi ala aljami gisoon nañ ci yi nga xam ne mooy tourner autour xadiis boobu euh, walillahi alhamdu wal minna le fait que ñii bu leen ko ko jox loolu yëpp gisoon nañ ko li tax ñoom ñu waxoon loolu ak ña nga xam ne dañu jàppoon ne jox ko moo gën ku nekk ra'yuhu sadid ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngaañu ci kenn te gis nañ ne dénk nañ leen dénk ñu ñu nit ñetti mbir yoo xamante ne nii wax na leen ko ñaar yi xam nañu ko mu leer beneen bi dañ koo fàtte boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim seen biir ñi nee nañ amaana lii la ñii ne amaana lii la ñii ne amaana lii la wallahu a'lamu bis-sawaab wa huwa wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab waaye ci surtout suñu jataay bi weesu nga xam ne eh, guddoon na lool waaye dañ ko doon bañ a arrêté mu ñu jëlalaat yeneen i heure yu bari gisoon nañ ba léegi ci li jëm ci xadis bi mooy li nga xam ne moom la rawaafid yi wax en tout cas ñu bari ci ñoom ci xadis bi di ci dal di ci jam Seydina Umar ibn al ak ñi àndoon ak moom ci abi boo bële ci gis-gis boo bële gisoon nañ euh, li nga xamante ne moom la al Cheikh Muhammad Taqi al uthmaani al hindi daldi woon wax ci takmilatu fatxil mulhim sharx saxiix imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayri al naysaabuuriyu raxmatullahi ala al jamii wa raxima allahu al sheikh al ah, hindi waaw wan naal al hindi nag mooy ñi dëkk Pakistan sax al hindi lañ leen di lañ leen di wax waaw moom contemporain la waxoon naa la ne contemporain la waaw ku jàmbaaru dëgg dëgg la waaw waaw ba léegi nii eh, mu ngi ci kaw suuf mu ngi dund moom a Cheikh Muhammad Taqi al Uthmani al Hindi hmm? ku jàmbaare la Pakistan liggéey yu rafet la fay def eh, ci eh, kuréelu boroom xam-xam yi foofale bind na tamit téere yu am solo waaw naa téereem bi nag man ci sama bopp dama ko gëjoon xool sax 2011 <laughs> laa ko gëjoon a xool muy takmila bi ndax dafa mottali eh, sharaaw saxiix muslim bi nga xam ne moo doon fatxul mulhim raxmatullahi alayhima léegi nag kon waxoon nañ ne eh, lii nii xew-xew bii moo jiitu woon xew-xewu xutba bi xutba bi gisoon nañu ko moom la njëkkoon a gis après la yonent bi sallallahu alayhi wa daldi wax ñu jël li nga xamante ne mooy ay baag juróom-ñaari baag set baag ci ndox daldi koy sotti ci yeneen riwaaye yu newul ci saxiix bi ci juróom ñaari baat ci ay teen yoo xam ne yu wuute lañ yoo xam ne seen fa ñu def ndox ya ubbiwuñ kimik gi dindiwuñ fañ ko takkoon fañ ko fas ci kaw noonu lañ ko ko sotti toog loo ko ci mexdabu saydatu Xafsa bint Umar radiyallahu taala muy ngandum basin ngandum paan boo xam ne dañuy def ay yére mu daldi ci toog ñu sotti ko ko ba mu def leen signe na doy na an qad fa'altum def ngeen li nga xam ne moom laa leen digaloon mooy ahsantum rafetal ngeen léegi nag ci takk bopp bi mu génn nag ci nit ñi daldi leen daldi leen jiite après mu daldi xutba xutba yooyu gisoon nañ ko lenn rek lañ ci yokk te gisoon nañ ko saxiix saxiixayni ci xadiis Seydina wa Mawlaana abu said alxudri radiallahu taala anhuma saadu bne malik bne sinaan radiallah baayami saxaaba la woon anhuma wa ardaahuma e, ak yeneen ni ñoom mawlaana bnu mas'ud ñoom mawlaana bnu abbaas yooyu gisoon nañ ko bi nga xam ne ci la doon wax inna abden min ibadillah te gisoon nañu ci riwaaye imaam al bayhaqi bi rahmatullah alayhi kene dafa tudd waa Uhud ba pare dafa tudd waa Uhud daldi leen ñaanal après ndénkaane ci al ñi nga xam ne ñooy waalansaar yi xayran waaw te loolu euh, imaam imaam ibn Isxaaq daldi na koy solo tamit indi na ko tamit euh, bi sanadin boo xam ne sanad la bu wér Eh, eh, te imaamu ahmad daal dina koy indi tamit ci musnad bi boo demee na ko noonu boroom ak tabaqaat indi na loolale nga xamante ne nii kii dane al imaamu ibnu isxaaq rahmatullahi alayhi dane eh, boo demee mu ne qaala zuhri mu al imaam az-zuhri nee na muhammad ibn shihaab az-zuhri rahmatullah alayhi mi nga xam ne kenn dootu ko présenté ci mu ne wa xaddatani abdullah ibn kaab ibn malik éé mu ne wa xaddatani nettali na ma abdullah abdullah ibn kaab ibn malik <laughs> ku fàttale ko ah ku fàttale ko abdullah ibn kaab ibn malik bi abdallah ibnu kaab ibnu malik kaab ibnu malik ci boppam ko fàttale ko radiyallahu taala anhu ah aywa xuulu ku ko fàttale ko Seydina Ka'b ibn Malik eh, ma jox la indice hmm? Tabuk Tabuk fàttalewu la dara ay Tabuk Tabuk Ka'b ku ñu naan Ka'b ibn Malik ma ne la si Ka'b ibn Malik nasiita yaa rajul ah l'oubli n'est pas bon conseiller ah waaw waaw fàtte <laughs> voilà mel ni gis naa ne moo fi dim siiw waaye <laughs> waxoon naa la ko waxati la ko del jàpp nag Kaab ibn Malik sëy naa Kaab ibn mooy Tabuk moom mujjul woon dem ah gisoon nañ ko ci suuratu tawba wa ala thalathati alladhina xullifu hatta idha daqat alayhim al ardu bima rahubat mooy ñooñu wa ala moom mii ci la woon ci ñett ñooñu gisoon nañ yàggoon nañ ci seen histoire boobu ak xadiisam bu gudd boobu waaw ah, doomam jooju nag nattal woon affaire bi te moo ko doon conduire bi mu nekkee mag lool ba daana silmaxa moo nekk ni abdallah ibn Ka'b ibn Malik al ansaari radiyallahu anil jami anna rasulallahi moom mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na qaala yawma salla wastaghfara li ashaabi Uhud wa dhakara min amrihim ma dhakara ma'a maqaalatihi yawma idhin yaa ma'shara al-muhaajiriin istawsuu bil ansaari khayran fa inna an-naasa yaziiduun wa inna al ansaara ala hay'atiha la tazid wa innahum kaanuu caybati allati uh, awaytu fa axsinuu ila musiihim mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa wax ne bés bi nga xam ne ci la jiite jullit ñi wastaghfara li ashaabi Uhud ba pare mu ñaanal njéggal waa Uhud waaw muy martiru Uhud yi mu ñaanal leen njéggal ba pare wa dhakara min amrihim ma dhakar mu tudd ci mbiru waa Uhud loolu lépp gisoon nañu ko ci riwaay imaam al-Bayhaqi mu jaaroon ci imaam Ibn Ishaq waaye bi sanadin boo xam ne saxiix waaye mursal la woon moom laa la doon wax ci jotaay bi weesu ne en fait loolu sax discours boobu noonu sax loolu sax al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ci boppam soloona lu mel noonu ci kitaabu manaaqibil ansaar dinañ ci ñëw léegi insha allahu taala hein kon nag euh, mu kon mu tudd ci waa mbiru radiyallahu anhum maa maqaalatihi boole ceeg waxam ja moom alayhi salaatu wassalaam yawma idin kero lan la wax yaa ma'shar al muhaajiriin ee yéen mboolem muhaajiruuna yi nga xam ne yéen a gàddaay jóge makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman ñëw fii di madinatul munawwara nga xam ne ñii ñoo leen fat mu ne mu ne yéen istawsu bil ansaari xayra maa ngi leen di sàkku ngeen di dénk di leen dénk waa lansaar yi yiiw waaw fa inna naasa yaziidoon ndax kat nit ñi dañuy yokk wa inna al ansaara ala hay'atiha la tazid nit ñee ngi dangeen a ngi yokk mooy yéen dangeen di yokk ak ñeneen ñi waaye waa lansaar ñii ñoom ala hay'atiha la ñu ngi rek comme ni nga xam ne mooy ni ñu toll noonu yokkuwuñu mooy ba seenu yokk n'est pas loolu moo tax ku mel ni ki al imaam al xaafiz ibn xajar rahmatullah alayhi mu ne lii min alaamin nubuwa yonent bi alayhi salaatu salaam non seulement loolu feelawum gis mooy ne gis na ne moom wàllam saar yi mooy ñoom seen seen seen seen nata taux de nata natalité bariwul par rapport ak ñi nga xam ne ñooy muhaajiruuna yi nga xam ne ñoom ñoo jóge Makka moo tax mu ne innal muhaajiri innal eh, eh, fa inna an-naasa naka nit ñi de na dañuy yokk waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa Ansaar ñoom nag yokkuwuñu waaw yokkuwuñu waaw léegi euh, <laughs> moo tax euh, ku mel ni lool benn affaire la mooy jamono ji muy dund mais ci kanam it noonu lay demee mooy ñoom dinañ dem ba fii nii daanaka ñoo fi nekk minorité Médina waaw léegi moo tax euh, euh, ku mel ne al imaam al al al al xaafis ibn Hajar bi muy shara xadiis bi niroog bi dañ wax la ko ci kitaab manaqibul ansaar ci saxi imaamu al Buxaari Muhammad Seydina Muhammad ibn Ismaayil al Buxaari rahmatullah alayhi mu ne nag fa kaana kama axbara parce que ci riwaaye boobu li mu wax dane wa inna an-naasa sa sa yakturuun voilà loolu moo tax ne dinañu bari wan naasu sa yaksurun wa yuqillun nit ñi dañuy bari ji waa lansaar tuuti mooy non seulement yeneen timale noo koy boole riwaaye yi mooy ne mbir mi lenn la mooy processus bi enclenché wu na gis na ne waa lansaar même bu dee jamono mën na nekk ne jamono ji moom bi mu fi nekk ñoom ñoo ëpp de waaye mooy ni affaire bi di demee nii nii waa lansaar dañuy dem nekk minorité ndax ñiy judd ci muhaajiruuna yi yooyu ñoo ëpp ñoom ñiy judd ci ñoom moo tax mu ne yéen a ngi yokk yéen yaa muhaajiruuna yi tawaalan saar ñoom comme niñ meloon mooy bariwuñu léegi nag moo tax si imaam alxaafis mu ne fa kaana kamaa axbara li anna al mawjuudiina al min durriyati ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mimman yataxaqqaqu nasabuhu ilayhi ad'aaf man yuujadu min qabilatay al aws wal xasraj mimman yataxaqaqu nasabuhu ah wa qis ala dalik mu ne wala iltifaata ila kasrati man yadda'i annahu minhum bi ghayri burhan al imam al hafiz ibn hajar mu ne lii yenente mi aleyi salaatu salaam waxoon ne wa inna nnaasa wannaasu wannaasu sayakthurun wa yuqilluun nit ñi dañuy bari ñoom waa lansaar ñuy néew ñuy mooy du ñu ñoom daanaka du ñu bari te mooy bu dundu bu ju bu bu yi taux de ñiy judd bu bariwul te nit ñi di dina nekk mag di faatu ah mooy dañuy wàññeeku waaw parce que renouvellement de génération du am <laughs> waaw <laughs> mu ne loolu yeneen bi alei saatu waxoon def ko sa ci riwaaye bi sa yàq suroon dinañ yéen di ngeen bari gi ñoom ñu néew mu ne loolu fa kaana kama axbara mbir yi mujj na nekk comme ni mu ko xabaare woon moom yonent bi alayhi salaatu salaam li anna al mawjuudiina léegi nii lii mooy jamono al imaam al haafiz ibn hajar rahmatullah alayhi mu ne léegi nii nii nii moom mu ngi génn àddina 852 al imaam al haafiz ahmad ibn ali rahmatullah alayhi al asqalaani 852 la génn àddina de l'an de l'hégire hmm? mu ne ñun jamono yii nii fa inna al mawjudina al aana min zurriyati ali ibn abi talib radiyallahu anhu mu ne li ñu trouvé li li li nekk ci kaw suuf ñun en tout cas liñ ci xam ci njabootu Seydina Ali ibn Abi Talib mooy surtout yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah mimman yatahaqqaqu ñi nga xam ne se mooy mooy seenu askanaloo ci Seydina Ali ibn Abi Talib dafa sax waaw adaaf mais ñooñu ñoo ëpp fuuf double double waaw mais ñoo ëpp fuuf man ña nga xam ne yuudaru trouvé nañ leen min qabila aw aws wal xasraj mooy jamono jii ñun al imaam al xaafis jamono ji mu doon dund mooy ay photo yi foog naa mille trois cent mille quatre cent côté yooyu en tout yomb naa convertir du huit cent cinquante deux la génn àddina mooy boo jëlee après xataa euh, boo duggee cheikh google sax mu jox la mille quatre cent wala mille trois cent et quelque de l'an de kii nu mu tudd euh, waa ji gaa yi nekk euh, atum gaa yi nu mu tuddati Grégoire voilà waaw mooy gaa yi calendrier grégorien loolu noonu mooy euh, mu ne jamono jii rek ñun li ñu gis ci njabootu Seydina Ali ibn Abi Talib ñoo xam ne askanaloo seen seen askanaloo ci Seydina Ali dafa sax radiyallahu anhu ñoo ëpp foofu ñi nga xam ne ñoom lañ trouvé ñu askanaloo ci ñaari grande tribu yu mag yi di Aws Xasraj ki nga xam ne ñoo nen kon ñooy waa Ansaar ñoo composé woon waa <laughs> mu ne nag comme que mooy lool lool mooy yonent ba ne saar saam wax mu ne nag waqis mu ne xoolal waqis ala dalik léegi nag nattal ci lu mel noon mu ne walalti faata nag ila kasrati man yadda'i annahum minhum bi ghayri burhan walalti faata te amul ak gestu bu ñuy gestu <laughs> ila kasrati man yadda'i ci ñu bari ñi nga xam ne dañuy wootewu annahu taxaw fee ñëw taxaw naan moom ci waa saar la bokk de ghayr burhan te amuñu benn preuve <laughs> ah, waaw waaye am na ñoo xam ne ñoom tam ñu ne ñi sant saar ci waa saar lañ bokk <laughs> bon amaana ñu am beneen preuve bu dul loolu rek waaye loolu kese moom du preuve moom <laughs> loolu day dugg ci waxu al imaam al hafiz hajar bii naan walal ti faata waaye amul tour di retourner sax di may may may lenn loo xamante ne audience lay nëw ilaa kasrati bariwaayu man ña nga xam ne yadda'i ku nekk di woote annahu kana moom minhum bi ghayri burhan ci waa saar la bokk waaw waaw loolu moom nit mën naa ñëw sax surtout léegi ak changement kii ni mën a nekke nga ñëw changer sa kii ne man ansaar yi laa waaw ñu koy bind waaw tudd Muhammad Njaay wala Joxaane wala Jóob wala Caw wala leneen nga ñëw ne bon léegi daal saay xaaral man daal Muhammad kii al ansaar yi lay dóor léegi nag yow say kiit loolu na ci <laughs> xam nga kooku boo amee doom ñu ne ah ñoom luñ sant ñu ne ansaar yi ñu dem c'est par que seenu askan ci wàll ansaar ñooñu quelques générations gars yi ku xamul woon forfaiture boobu wala jëf jooju nga xam ne jëfu usurpation la da ngay jàpp ne à vrai wax na dëgg ah si ñii mi na lan ah. alors que walal ti faata saa yi lii al imaam <laughs> wala iltifaata amul gestu waaye bu leen di gestu ah, seen gestu yi de c'est précieux seet leen fu ngeen di gestoo wala iltifaata ilaa kasrati bu leen nag di xool ñu bari ñi askaneloo naan ñoom ci waa lamsaar lañ bokk waaw moo tax eh, eh, radiyallahu anhum est-ce xam nga ne famille yonent bi alayhi salaam surtout yonent bi alayhi salaam ñooy famille bi ëpp ci monde bi <laughs> loolu est-ce que xam nga loolu est xam nga loolu moo tax euh, euh, bon euh, ñoom ñoo ëpp ah surtout Seydina yi nga xam ne mooy lan surtout Sayyidatu Fatima <laughs> da mooy Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu moom sëtam yi yópp ci monde bi am muy mooy rek boo waxee surtout Seydina Ali yi mooy nga ne surtout yonent bi alayhi salaam mais ñoo fi ëpp ah mooy famille boobu ñoo ëpp ci monde bi <laughs> laa mooy barke barke barke la barke waaw lépp barke seen maam Allahu akbar Allahu akbar moo tax moo tax yonent bi alayhi salaam naan <laughs> wa itrati ci ñun la laal waaw maa leen di dénk ñaari mbir yoo xam ne yu rëy benn bi nag moo gën a rëy beneen bi waaw bu njëkk bi mooy kitaabullah téeréb yàlla bi keroog xariiru xumma gis nañ ko ah beneen bi mu ne wa ahla ba wa itrati ahla bayti ak sama njaboot sama waa kër sama njaboot waaw moo tax daanaka nga fu jullit ne rek daanaka shérifa nga fa léegi nag xam na ko ñàkk na koo xama ci yam <laughs> waaw loolu nag dàqantewul usurpateurs yi am comme l'imam al-Hafiz di wax ci waa Ansaar ñi aka bari sax ci côté côté Eh, ñuy woote wu naan sëtu yonent bi alayhi salaam lañ alors que nekkuñu ko waaw ñoom itam bi bi bi mooy li imaam al-Hafiz wax rek bi ghayri burhan saway te loo xam ne amuñu ci benn preuve seen preuve daal nekk lu dul nee naa wala saamaam nee wala kii nee waaye bilaa burhan waaw moo tax shérif yi mooy ci te nag ci façon couleur yëpp lañ yor moo tax juum na ki foog ne moom ab shérif day weex tout le temps déedéet am na ñoo xam ne ñoo la gën a ñuul ba pare shérif lañu seenu askanaloo ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci Seydina Ali ibn Abi Taalib sax waaw noora ay nekk fi ku taxaw jaleen kan loo leen ne ñii ay shérif lañu yow nga fekk ñépp d'accord ne ñii shérif lañu yow nga ne du moom yow mi ne du ñoom yaa war a indi preuve mais mënoo ñëw liñ ne gaa yi bon lii amut ñu ne la waa léegi foo teg sa amut ji nga ne léegi yéen ñooñu yéen a war a indi preuve buy wane ne man li ma wax mooy dëgg yéen li ngeen wax nag demewul noonu déedéet affaire bi demee noonu faut pas mettre la la la la la la les charrues la charrue xaw avant les bœufs doo jël jiital sareet euh, bi ba pare yow balankaar yi nga waroon a takkal sareet bi nga jiital ko takk sareet bi fas wi nga jiital ko ba pare jël ca gannaaw fa ñooy toog nga bëgg fas wi nekk ca gannaaw du dox. dañ naan la yow yaa war a di preuve waaw moo tax euh, waa lansaar dañuy néew loolu lay nent bi alay saar saam wax wa inna lansaar ala hayatika ala hayatia wa innahum kaanu aybati allati awaytu ilayha voilà moom ñoom ñooy ñi nga xam ne mooy dencukaay bu dëgër bi nga xam ne man ci ñoom laa ñëw làqu ba nga xam ne ci la ma samay ñoñ mooy waa Quraysh loolu lay loolu lay junju nii hein bañ ko génnee waaw bañ ko génnee bunduxataal jullit ñi du ñeen fi jaamoo yàlla mu génn waaw mu ne ñoom nag ñooy ñi nga xam ne ñoo ma fatoon de ñooy ñi ma fat ba léegi nii sax moo tax mu keroog keroog xunay mu dalal seen xel ba nañ bañ gisee nañ ci balay saar saam jël ci butin de guerre di jox Euh, muallafa yi muallafatu qulubuhum yi ñoom Abu Sufyaan ak ñoom mo Seydina Muawiya ak ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Suhayl ak mbooloo yooyu leen jox lu bari ñoom Safwa Safwaan may Umayya radiyallahu anil jamii ñoom ñu ne ah, yonent bi alayhi salaam da gis na ay mbokkam daa mel ni mooy comme si da leen a fàtte quoi <laughs> te joxul al ansaara shay'an mu dajale leen ca angaar boo bële ci benn tànt ne dajale leen ma ansaar yi te bu fi kenn nekk lu dul waa ansaar mu ñëw ne lan moo lan mooy li ma dégg ngeen wax lan mooy maqaala gi nga xam ne dégg jote na ma ne yéen a ko wax yéen a ko wax ñu ne waaw ñun dañoo ko ah, ñoo ñoo dane daa am ñenn ñu ne daa am ñu ko wax waaye ñu nit ñoom li ñu wax lañu gis mu daal wax ak ñoom waaw ca bokk na ca wax ja moom alayhi salaatu wassalaam mu ne leen woon ama tardawna an yarji annaasa bil amwaal ah ak ak ak ak ak xanam yeeg yooyoo xanaa gërëmu ngeen nit ñi dellu ku nekk buñ jógee xunay ni nii di ñibbi lan la ñuy delloo ñoom ñiy yor seeni ay alal lañu yóbbu ay naga ki géléema ki ay butin de guerre waaye yéen waa ansaar wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila rihaalikum Allah yéen kantaa yéen waa ngeen dellu dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak li nga xamante ne yóbbu ngeen dem ci seen gox ba seen tànt ya seen dëkk wa di fi nga xam ne mooy madinatu rasulillahi alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu ne radina in almannu lillahi wa li rasulih waaw radina qasaman waaw doyloo nañ waaw gërëm nañu li nga xam ne moom lañu buur yàlla sédde moom lañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sédde te bu amee kenn ku war a puukarewoo ci kenn lenn mooy loolu de buur yàlla lañ la ñeel ak ndawam bi voilà kon mu ne kon fa ahsinu rafetal leen ilaa muhsinihim rafetal leen ñi rafetal ci ñoom waaye waaye waaye wa tajaawazu na ngeen jéggal an musiihim ñi nga xam ne ñoo ñaawi ci ñoom walla ñoo def erreur mais loolu mooy loo xam ne pen amu ci voilà mooy loo xam ne pen amu ci jarul ngeen leen di tanzir ci yooyoo ka noo jéggal leen leen ndax du lu ñu tey rëcc rëcc lay doon Allahu akbar loolu nag la imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi indi ci kitaabu manaaqibil ansaar pour luy gën a dëgëral affaire boobu ah alimamu alboxaari yi moon ci baabu qawli nnabii sallallahu alayhi wa sallam iqbaluu min muhsinihim wa tajaawazuu an musiihim bunt boobu noon nangul leen ñi nga xam ne ñoo rafetal ci ñoom te ngeen jéggal ñi nga xam ne ñoo ñaawe ci ñoom alimaamu alboxaari mu ne xaddatani muhammadu bnu yaxya abu ali mu ne xaddatani nettali na ma Muhammad ibn Yaxya mu ne nettali nañu Muhammad ibn Yaxya waaw a Abu Ali raxmatullaahi alayhi wala walla waaw boobu mooy mooy nañ jël boobu mu ne haddathana kon nettali nañu ndax da ay kii yu bari ci côté bi xadiis yu bari waaw waaye waaw bi baax nañ jël bi mu ne kon haddathani haddathani nettali nañu Muhammad ibn Yahya Abu Ali di Muhammad ibn Yahya ibn abdul aziz al yashkuri abu ali as-sa'ir al marwazi rahmatullah alayhi <clears throat> qaala mu ne haddathana shaadaan mu ne ki ñu nettali mooy shaadaan abdul aziz ibn usmaan ibn jabala rahmatullah alayhi abul fadl axu abdaan mbokku abdaan la woon qaala mu ne haddathana abi mu ne sama baay moo ñu nettal moo ma nettali abi gis nañu sànq usmaan ibn jabala ibn abi rawaad al-Utakiyu mawlaahum al-Marwaziyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Shu'batu bnu al-Hajjaaj mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba ah, ah Shu'ba ibnu al-Hajjaaj ibnu al-Hajjaaj ibnu Ward al-Utakiyu ah, benn kii bu dee ñi nga xam ne parce que Euh, benn euh, correction ci càllale bi ah, benn correction benn correction ci càllale bi euh, ndax bu dee man version papier bi ma yor ci Fathul Bari ah dafa am njuumte foofu parce que dafa def xaddasanaa Mahmoud ibn Yahya talan laa la wax Muhammad ibn Yahya la Abu Ali al-Yashkuri al-Marwazi as-Sa'ir ah imaam al-Hafiz mu ne kaana ahadu al-huffaaz maata qabla al-Bukhari bi arba'a siniin bi arba'i siniin mu ne kii nii nii moo moom bi mu koy shara da ne haddathanii Muhammad ibn Yahya Abu Ali te noonu la tuddoon Muhammad la du Mahmoud ibn Yahya Abu Ali voilà version bi ma ci yor ci euh, bu waa daarul kutubul ilmiya sahih imaamul Bukhari mais en trois tomes la waaw en trois tomes euh, boobu mooy dafa am njuumte ci kii bi tabaa bi mooy ñoom dañoo def haddathani Mahmud ibn Yahya Abu Ali te Mahmud Muhammad la ah Muhammad la du Mahmoud Muhammad ibn Yahya Abu Ali al-Yashkuri al-Marwazi al-imaam al-Haafiz mu ne huwa al-Yashkuri al-Marwazi as-Saa'iq mooy al-Yashkuri di al-Marwazi al-Haafiz maata kaana ahadu kaana ahad al-huffaaz bokkoon na ci ñenn ci huffaaz yu mag yi huffaazul ahaadiis yu mag yi moom mii ni Muhammad ibn Yahya ibn Abdul Aziz ci la woon ah as-Saa'igh al-Marwazi as-Saa'igh kaana aha kaana ahad al-huffaaz maata qabla al-Buxaari moom sëriñu imaamul Buxaari la mais moo ko njëkk a faatu moo njëkk a génn àddina ki nga xamante ne mooy al imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi bi arba'i siniin ñeenti at mu ne ñeenti at la rawe imaamul Buxaari mooy faatu na génn na àddina ñeenti at après ci la al imaam Muhammad ibn Ismaïl al Bukhari rahmatullah alayhi di dooru génn àddina voilà kon bu dee yi tabaa bi ci kenn ci yéen yor dafa def Mahmoud du Mahmoud waaye Muhammad la ibn Yahya Abu Ali eh, Muhammad ibn Yahya ibn Abdul Aziz al Yashkuri al Marwazi as-Sa'iq kon voilà xaddasanaa kon xaddasanii xabaare na ma nettali na ma muhammadu bne yahya abu ali qaala mu ne xaddasanaa shaazaan mu nettali mooy shaazaan wax nañ ko léegi qaala mu axu abdaan mu moom feeru kalla abdaan ah kon shaazaan wax nañ la mooy kan léegi euh, mu Euh, qaala qaala xaddathana wala abi sama baay moo ñu nettali wax nañ la mooy Usmaan ibn Jabal ibn Abi Rawaad al-Utaki qaala mu ne axbara mu ne axbarani axbarana Shu'ba ibn al-Hajjaaj mu ne ki ñu xabaare mooy Shu'ba ibn al-Hajjaaj Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Utaki al-Azdi al-Waasiti al-Basri rahmatullahi alayhi amiirul mu'miniin fi lxaditi kenn du laaj kuy kooku waxal an Hisham ibn Zayd mu jële ci Hisham ibn Zayd muy Hisham ibn Zayd ibn Anas ibn Malik al ansaari al basri ah kii kan la surtout Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu al basri yu dëkkoon Basra ah moom fiqa la waaw qaala mu ne sami'tu anasan mooy ci maamam la ko jële parce que Seydina Anas waxoon nañ la gis nga ñu doom ak i sët na leen waaw <laughs> mooy bi ko ñaan ba muy wax ci ñaan gi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaanaloon ñaanam yooyu mu ko ñaanoon ba muy ba ko yaayam yaay Ummu Sulaym radiyallahu anha indee ko ngir mu ñaanal ko ne ko Xuwaylid ma ko Anas sa njaam sa kii sa liggéey sa kii nga xam ne ku ndaw ku tuuti kii nga xam ne mooy sa liggéeykat waaw mu ngi nii de gis naa waa Lansar ak si nga Medina ñuy joxe kado ku nekk kiy joxe man nag awma dara lu ma la jox yonent mi alayhi salaam sama anas sii daal laa yor anas mii laa yor waaw moom laa lay jox ngir mu lay liggéeyal maa bëggoon nag nga ñaanal ko waaw loolu dafa am solo waaw waajur rawatina lii yu bari bàyyi dañ yaay yi dañ ko doon def waaw yóbbu seen doom ci koo xam ne nitu diine la nitu ku sell koo xam ne en tout cas yaakaar gis nañ ci moom ak sellte ah ñu yóbbu ko ci moom ngir mu koy ñaanal yooyu dafa am solo waaw kon mu ne kon annahu kon Hisham ibn Zayd kon Zayd ibn Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu annahu qaala mu ne sami'tu anas ibn malik dégg naa anas ibn malik anas ibn malik ibn nadr ibn damdam ah, haram ah, muy abu hamza moo doon dàkkantalam mu jóge basra la dëkkoon ah am na yaquulu mu naan dégg naa sama maam mooy anas dégg naa anas ibn malik di wax man hisham ibn zayd ibn anas ibn malik dégg naa anas sama maam di wax naan marra abu bakrin wal abbaasu radiyallahu anhuma bi majlisin min majaalisil ansaar mu ne eh, marra dafa romb abu bakrin seydna abu bakar wal abbaas ak mawlaana al abbaas ibn abdil muttalib waaw ñoom ñaar dañoo romb bi majlisin min majaalisil ansaar wa hum yabkuun ñu romb ma ansaar yi toog noonu mooy waa ahlul Medina Seydina Siddiq ak Seydina al Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu baa ñu romb leen romb am benn groupe waa lansaar bu toog mu romb leen ñu romb leen ñoom ñaar ñuy jooy xaalu ñu ne leen fa qaala kenn ci ñoom ñaar mooy soit Seydina Siddiq la soit Seydina al Abbas la bon al imaam al xaafis nag dafa jàpp ne al imaam euh, Seydina al Abbas la waaye euh, moom ni mu kii affaire bi loolu daal mooy dese naa leer quoi dese naa dëgër que ne moom la waaw waaw loolu dese naa dëgër waaw léegi en tout cas daal kenn ci ah. parce que euh, euh, imaamul euh, kii dane li tax mu Euh, moom Seydina al Abbas la parce que mu ne kii euh, euh, Ibnu Abbas doomu al Abbas ci boppam daa am kenn ci yaakaar naa Mawlaana Ibnu Abbas lay wax moom da ko nettali jële ko xadiis bu mel nii jële ko ci baayam léegi mais foofu leerul ne papa ma wax léegi nag moom imaam alxaafis ne <laughs> mooramaan waxal qaddam qaddamat rujxaana annahu al abbas li kawni al xadiis min riwaayati ibnihi wa ka annahu innama sami'a daalika min waaw mu ne romboon na ñu dëgëruloon ne lii nii riwaaya bi que ne al abbas ibn abdul muttalib moom la mooy ki wax ndax xadiis bi ci euh, riwaayaay doomam la dafa mel ni kon moom moo ko jële ci moom mais loolu xam nga loolu dese naa dëgg ma euh, Ibnu day jële ci Seydina Siddiq ah <laughs> waaw mooy soloona lu ay xadiis jële ko ci Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu <laughs> mooy comme comme que ñoom ñaar la manoo tëb rek ne bon kii amaana moom la mooy man nga ne amaana waaw mais rujuxaana loolu mooy mooy kii bi am ci wax ji en tout cas daal mu ne nee na daal bon bi ñu rombee daal am ku ne ci ñoom ñaar fekk kon lansaar yi jooy fekk jamono ji mooy jamono ji yonent bi alayhi nii yi feebaram bii la moo daal imaam alxaafiz mu ne wa kaana daalika fi maradi mooy jamono ji yonent bi alayhi salaam feebar nii la mu romb ñuy jooy kenn ci ñoom ñaar soit Seydina Siddiq soit al Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma ñu ne leen mais maa yubkiikum lan moo leen jooy loolu tax ngeen di jooy qaalu ñu ne zakarna zakarna majlisa majlisa nabi sallallahu alayhi wa sallam minna ñu ne zakarna dañoo fàttaleku kat dañoo toog nii xam ne yonent bi alei saatu salaam feebar bi metti na ñu fàttale ko rek waaw moom toogaay yi nga xam ne moom lañ doon toog moom mu ñuy mu ñuy mu ñuy jàngal bi ñu xamal ay waay waay waay di ñu xamal ak eh, gindeek yooyu yépp loolu rek lañ fàttale ko ñu xalaat ne feebaram bi cëy bu ci génnee àddina lool de moo tax ñuy jooy waaw zakarna majlis an nabi sallallahu alayhi wa sallama dañoo fàttaleku toogaay jotaay yi ñu doon jotaayook moom moom alayhi salaatu wassalaam mii feebar min naa ak ci ñun mooy nañ doon toogee ne waaw ak bërëb bañ amoon ci moom wàccuwaay wañ amoon ci moom nga xam ne neex a gis naqariwul a gis doo protocole ba tas bu doon waxi tey doo protocole ba sonn ngir man koo gis déedéet doo protocole ba sonn ngir mën koo gis déedéet waaw neex a gis moom alayhi salaatu wassalaam moo tax ñu fàttale ko loolu lépp léegi nag mu ne fa daxala ala nabii sallallahu alayhi wa koo kële moo xam seydna siddiq wala seydna al abbas fa axbarahu bi daalik waaw mu daal dem wax yonent bi alayhi salaatu lool ne ko ah man de dama romb ak dañoo romb léegi lansaar yi de moo xam ci jour bi la ngay niru na nag ci jour bi la ci même jour bi la waaw yawmul xamis bii parce li muy wax yawmul xamis la xewoon comme li Seydina Jundub ibn Abdillah i i i <laughs> waroon gis tarjama radiyallahu anhu fii waa dinañ ko gis dinañ ko gis bu ci waxtu yu jotee eh, matee ñu gis ko bu matul rek ñu bii di ñëw moom la ñuy commencer ba la ñuy àggale comme ni ko Seydina Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan ah radiyallahu taala anhu waxe woon ne dégg na mu nekk sax imam Muslim que ne yonent mi alayhi salaatu salaam cinq yawmul cinq jours laata muy génn àddina mu wax discours bi te discours bi moo amoon yawmul xamis bi nee na mu ñëw wax ko ko ah bi mu ko ko waxee ne ko ah man de dañoo romb waa Ansaar yi léegi fekk leen ñuy ñu ñu toogandoo di jooy wax nañ leen nag lu tax ñu ne kat dañoo fàttaliku jotaay yiñ doon am ak yow ak tamit wàccuwaay yuñ am ci yow waaw daal moo tax ñuy jooy qaala fa xaraja annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa qad asaba ala ra'sihi haashiyata burd qaala fa sa'ida al minbara seyna anas nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di génn waaw léegi nag bi mu génnee mu ne mooy xutba boobu rek xam nga ci riwaay yële da ne sotti leen ma juróom-ñaari baat par après dama bëgg a dem ci nit ñi daal di leen am lu ma leen dénk waaw mooy ne lii day wane ne kon bokk na ci li taxoon mu génn lii. mooy waa Ansaar yooyu kon dañ ko am nañu ku ñëw wax ko ko mën na nekk al-Abbaas man na nekk Seydina Siddiq biñ rombee wala sax ñoom ñaar ñëpp ñu ànd mais kenn ki waxoon daal di wax waaw ne ñun de Ansaar yi lii lañ fekk ñuy wax yonent bi alayhi salaam te jour boobu mooy yawmul xamis bi li ci xew daa bari te jour boobu ci la ko ñee seet si mooy fi ñu jóge woon ci la ko gu kuréel googu seet si woon après bam bam ne indi leen ma ma bind loo xam ne du ngeen sànku ci bés boobu tamit la xew léegi yeneen bi alayhi salaatu kon lii fa xaraja bi mooy ginnaaw bi ñu ko sottee baag yi gis nga xadiis yi ni ñuy mootalante ak kii ni mu lay wane mbir yi allahu akbar ah? asaba ala fekk mu ngi takk boppam bi xaashiyata burdin benn euh, lafu benn euh, yére ah? boo xamante ne nii moom la takkoon ci bopp bi Seydina Anas nee na fa sa'ida al minbara walam yas'adhu ba'da dhalika mu yéeg ci kaw minbar bi te yéegaatu ko ginnaaw bés boobu yéegaatul minbar bi mooy c'est la c'était la dernière fois yonent bi alei saatu salaam ci minbar bi bon bon waaw ma ne maa la ko wax ñii la de ah. léegi nag mu ne seydna anas ibn malik radiyallahu anhu xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam mu ne fa xamida allaha wa athna alayhi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di sant yàlla ah wa athna alayhi mu daal di koy bàkk wax ci wax wax yi nga xam ne ñoo yelloog borom bi subhaanahu wa taala summa qaala ginnaaw gi mu ne uusikum bil ansaar fa innahum karishi wa aybati wa qad qadaw alladhi alayhim wa baqiya alladhi lahum faqbalu min muhsinihim wa tajaawazu an musiihim nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu génnee lii la wax dane usikum bil ansaar loolu gisoon nañ ci yeneen riwaay yi ñooy wan ne dafa tudd waa Uhud comme liñ gis sànk ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi te gisoon nañu ko laata ñu doon gis xadi xadiisu Mawlaana ibn Abbaas euh, yawmul xamiis ah léegi mu ne uusikum bil ansaari xayra <coughs> mu ne uusikum maa leen di dénk bil ansaari ci waa lamsaar xayran yiiw waaw yiiw fa innahum karishi ndax waa lamsaar yi kat ñooy sama xaas ya ñooy bitaanati wa xaasati ñooy sama mbooloo te ñooy ñi nga xam ne maa leen jagoo nga xam ne damaa am ci ñoom kóolute te tamit di sukkandikoo ci ñum ci ñoom ci samay mbir waaw waaw oh. mooy ba waa Makka bañee diine ji ñoo nangu lépp ah waaw ñoom ñoo nangu lépp ñoom ñoo nangu lépp supporter menace gaa yépp waaw gaa yi ñi mën a menacer waate yépp ñoom ñoo ko supporter woon waaw akbar waaw ba pare nag mu ne wa aybati ñooy wa aybati al ayba mooy li nga xam ne moom lañ la waxoon sànq mooy fi nga xam ne nit ki ci lay denc comme besace boo xam ne ci la nit kiy denc li gën a précieux am mooy genre forteresse la bu doon ci wàllu nit fu muy làqatu nga xam ne li gën a précieux fa la koy làq loolu loolu mooy wa aybati voilà mooy ñii ñooy làquwaay bi nga xam ne pour man yonent bi aleyhi salaatu ba ma nit ñi bañalee waa Quraysh ma wër ci arab yi ci foire dem Taayif fu nekk di leen gaaral diine ji ah, ngir ñu nangu fat kenn nanguwul ñépp bañ mam def al ansaar ñoom ñoo ko nangoo fat moo tax ci riwaaye sànq mu ne awaytu bu imaam ibn Isaaq bi mu ne ñoom ñii ñi nga xam ne wa innahum kaanu aybati allati awaytu ilayha waaw waaw mu daal li ciy teg mu moom moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon fa innahum karishi wa aybati wa qad qadawu alladhi alayhim wa baqiya alladhi lahum waa lamsaar radiyallahu anhum wa qad qadawu alladhi alayhim matal nañ ñu teg woon seen kaw pacte yañ jëloon ak man keroog ba ma doon jaayanteeg ñoom bañ doon jaayanteeg man fële ca Makka ca Aqaba ya matal nañ ko de waxoon nañ ma ñëwal ñoo lay eh, ñun dinañ la nam naw ko mi ma nam naw dinañ la protéger ci li nga xam ne di la aar ci li nga xam ne moom lañuy aar suñu bopp ak suñu doom yeeg suñu alal yi waaw waaw te keroog bi nga xamante ne ne Badar comme que mbir ma waxu leen woon mooy accord waxu mooy ñu protéger ko biir Medina mais waxuñoo naan door te dañoo génnoon ba yeneen ma lay saab-saab doon wax ashiru alayya ay ilayya alayya ayyuhan nas aywa yéen nit ñi jox leen ma seeni xalaat Seydina Siddiq jóg wax lu rafet mu mu kontaan Seydina ñoom Seydina Omar ak ñooñu Seydina al-Miqdaad daal di wax wax ja Mawlaana Ibn Mas'ud waxoon ne héhéhé man de fekke naa laqad shahidtu li Miqdaad tey way fekke naa ngir al-Miqdaad aswad waay yow taxawaay boo xamante nii wi man de man Ibn Mas'ud moo taxawaay boobu nekkoon man maa ko taxawee moo gënal àddina ak ci biir mooy keroog mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ñun duñ la wax laa naqulu laka kama qaalat al yahuud li li Muusa waaw ñun duñ la wax comme li yahuud yi waxoon Seydina Muusa aleyhi salaatu wassalaam ne ko fadhab ha anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaa'iduun ñun duñ la wax lool a inna fiiha qawman jabbaariin fa inna la nadxulaha hatta yaxruju minha léegi nag kaay ñu jox la solution xam nga euh, dañu ñëw di rek euh, dëgër bopp boo ko defee lu ne dina la dal sëy naa mu euh, dugg leen dugg leen al ardal muqaddasa dëkk bi ñu sell bi nga xam ne moom la leen borom bi kàggatal defal leen seen seen dëkkuwaay ñu ne ko waay na fi yaa qawman jabbaarin ñoom dañoo yàgg a noonu c'est bizarre quoi mooy yahud yi pour ñoom fu ñu war a dëkk ñoom rek a fa war a dëkk quoi ay mélange ak ñeneen noono warul am foo gisee ñu nangu ko ci pays occidentaux mooy dafa fekk ëpp ñu fi te ëpp ñu fi doole mais sinon loo xam dañuy jàpp ne ñoo ko moom ñoo fi ëpp mooy dañuy jàpp ne ñoom waruñu fay nekk ak keneen moo tax ñu ne dugg suñu waroom Seydina Muusaa ne leen mais dugg leen bi nga xam ne moom la buur yàlla bind pour yéen al ard al muqaddasa suuf su sell si ñu ne ko non inna fiya qawman jabbaarina foofu dafa am ay nit ñoo xam ne ay gaay la yu garaaw yoo xam ne c'est des gars yu féroces te dictateurs saway waaw ay gaay yoo xam ne ñu réefa ne te kii inna nag ñun lan nan xulaxaa mais loolu ñoo ko gën a xam borom bi mooy loolu ñuy wax mooy lool c'était juste pour bañ a dugg waaw <laughs> ah mooy ñoom lañ ciy ragal naan non te muñ demee ñoo ñooñu bu ay arrière pensée pensée lañ amoon ay préjugés mais buur yàlla kay xanaa du leen wommat ne leen dem leen fee ngir ñu dem ñu faat leen fa xanaa bu nee ne kay dem leen fa ah dëkk suuf si nga xam ne maa ko tàggat kiiwal leen ko bind ko pour yéen defal leen ko ngir ngeen ne fa buur yàlla kay loolu mooy wane ne sax buur yàlla waxu leen yéen suuf si yéen rek ko ko moom. parce que le fait que li ñu naan ay terres promises waxi caaxaan yooyu xoolal le fait que ñoom ñu ne ah ñun fii nga ñuy wax yow Seydina Muusaa nañ fa dugg alayhi salaatu wassalaam am na ñu fa ne mais buur yàlla xamul ne am nañu fa ne du xam ne nag kan kan moo moo leen fa def te moo gën a xam ne am ñu fi ne mais ñëw leen ngeen bokk dëkk waaw mais ñoom nag dañuy bëgg mbir mi moom non suuf si c'est uniquement pour ñun quoi <laughs> waaw ñu ne inna fiyaa qawman jabbaarin te ñun duñu fa dugg nag non sayna Muusa déglul ñu wax la alayhi salaatu wassalaam inna ñun laa na ñun duñ ko dugg ah lan nadxulahaa duñu ko dugg fekk ñoom ñu ngi ci biiraa ah. duñu duñu dugg ci dëkk bi ñoom ah lu dul ñoom ñu génn dëkk bi complètement ba ay mur kese des faak yooyu ñun ñu door a ñëw sanc mooy seetal Israël noonu lañuy ñuy doxal mooy dañuy mooy dañuy ñëw bi ñuy créé état mil neuf cent quarante-huit état d'Israël mais ci suufu ay nit lañ fekk palestiniens yi ñu xajal leen fa ay foyer lañ fa amoon mais ti tuuti tuuti nuñ def di nangu suuf yi ah di nangu suuf yi nangu foofu yépp xatta Jérusalem gi nga xam ne moom la Euh, euh, hayatul rimam doon wax naan affaire bi fii bu kenn du ko moom ak du capitalu Israël ak yooyu ñu far nangu lépp waaw ba léegi nee nañ Jérusalem mooy capitale bi jeex na waaw Amérique d'accord ceeg ñoom léegi bu ko mooy ne bokk ak lenn dara ñenn ñoom moom jàpp nañ ne fii pour ñoom la keneen waru fee dëkk ku ñoom waaw <laughs> waaw ñun duñu fi dugg maadaamu fi ya fekk ñu ngi fi ñun ñoo bañ léegi nag comme que gis nañ nañ la jox solution dafa mel ni amoo amoo solution quoi pour nan nga fay dugge nii ndax yaa ngi nii ñun nga àndal ah te ñun moom li wax nañ la li ñu lay wax fekk am nañu fa ne ñun duñ fa dugg léegi nag kaa ñu wax fadhab yow demal anta yow la ñuy wax sayyidina Muusa yow la ñuy wax wa rabbuka ak sa borom sa yàlla mi ngay wax <laughs> subhaanallah <laughs> sa borom fa qaatilaa ñaar ngeen xeex xeex bi xeex leen xeex bi xeex leen ko ak kanaani yu ne yi nekk ci dëkk bi ak ñooñu ñi ñi nekk foofu ba jële leen fi waaw bañ jeex takk ngeen rey leen wala ngeen exiler leen ñu jóge ci dëkk bi léegi nag bu ngeen defee lool nag ah ñun nag bu ngeen di xeex entre temps inna haahuna qa'idun quoi ñun ñu ngi fee à très large distance sori leen lool ba nga xam ne dara doy poussière sax du ñu la ndax wóorul ah inna hahuna qa'idun ñu ngi nii toog ya subhaanallah sayyidna al miqdaad nag dane yonent bi alei satu salaam ñun duñ la wax kama qalat banu israila mi li muusa duñ la wax comme li sa li waa banu israil waxoon sayyidna muusa alayhi ne ko fadhab yow demal anta yow wa rabbuka ak sa borom fa qaatilaa ngeen xare-xare bi ndax kat inna ñun hahuna fii la daju qa'iduna fii la ñuy toog duñu fi jóge <laughs> waaw sayyidna al miqdad ah. kon nii mooy xare mooy ah, oh, badar la woon mooy bi bi bi waa Lansaar après yonent bi saa saam continue ashiru alayya ayyuhan naas waa Lansaar xam ne ñun lay wax Sayyidina Sa'd ibn Mu'adh jóg ne yonent bi saa saam dafa mel ni ñun ngay wax mu ñun nga ñun ngay xaar ñun ngay déglu waaw parce que accordu accordu kële yi euh, yim jaayante woon ak ñoom ci aqabaat yi ñu dimbali ko ci biti nag bokku ci waaw <laughs> mu ne ko nag amul dara looy tiim ñun ñépp mooy lañ façon la ñuy continuer rek waaw mu sant yàlla moom yonent bi alayhi salaatu salaam kon ñooñu moo tax ñoom qad waqad qadaw waqad qadaw alladhi alayhim ñoom waa lamsaar kat ah matal nañ Allah la la la la gàll woon seen loos te ñu jëloon ko pacte yi jëloon ak man ak seen boroom tabaaraka wa taala ah daal dinañ koy matal de minal mu'minina Allah rijaalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila voilà ngo ñii ci lañu allahu akbar ñooy bopp ba sax waaw kon mu ne kon wa wa usikum bil ansaari fa innahum karishi wa aybati ha xam nga karish mooy li ci biir mooy comme euh, mbaq voilà fi nga xam ne fala yu baax yi tax nit kiy dund lekk gi fa lay nekk ngir muy dund ñoom ak tamit gis nga ca biir la nekk kenn du ko gis waaw fii mu ne loo ñàkk-ñàkk-ñàkk-ñàkk boo toggee sab soom lekk diw lekki ganaaram ñëw yéen ñépp ngeen sangu ñëw toog ci tànt bi du feeñ aw kenn ci yéen mooy sombi bi kenn du ko gis waaye waaja it ganaaram yi kenn du ko gis tellement mooy day làq vrai kii la day làq mbir yi waaw mooy lansaar yi noonu lañ mel ci yonent bi alayhi salaatu salaam contre lépp loo xam ne moom la kufaar yeeg xaaqiduuna yeeg na yeeg yaawuur yeeg seen gaayooyu yépp naraloon ko ci lu bon wa qad qadaw alayhim la gàllu woon seen loos de matal nañ wa baqiya léegi nag li des wa baqiya alladhi lahum li des nag mooy ah ñoom nag def nañ li leen war de li des nag mooy ñoom li leen war def nañ ko liñ leen waral tey moo ci des waaw mooy buur yàllaa leen digoon ne bu ñu yonent bi sallallahu alayhi dañ leen dañ ne woon buñ defee lu ñuy am mu ne aljanna looloo ci des mooy ñoom ñoom moom euh, wal muufuuna ñoom ñi nga xam ne dañuy matal seen kóllëre yi buñ ko jëlee voilà kon mu ne faqbalu min muhsinihim kon nag yéen nit ñi faqbaloo nangu leen nangul leen min muhsinihim ñi rafetal ci ñoom ay waay waay rafetal ñooñu na ngeen leen kii de waaw mu ngi noonu de na leen nangul waaw watajaawazu te na ngeen jéggal tey jëllale am musiihim ñi def erreur ci ñoom comme niñ la waxoon mais loolu mooy li nga xam ne pen newu ci waaw bu dee loo xam ne pen la wala àqu nit la bu boobaa àqu nit kenn du ne bon sawaay lansaar la quoi kenn yow mu ñëw devant le juge bi ne ah, kii ansaar yi la sawaay ah la yoreel ñàkk nga parce que yonent saar saama waxoon faqbalu min muhsinihim wa tajaawazu an musihim non non du demee noonu àq yi dañ koy delloo waaw <laughs> waaw te pen yi penu yàlla la inna alladhi ahlaka alladhina kaanu min qablikum inna inna alladhi li nga xamante ne li nga xam ne moo alak ñi leen jiitu woon mooy mooy ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon mooy bu dee ku ku ku ku ab shérif moo sàcc dañ koy bàyyi koo xam ne ku tedd la ci high class bi la bokk dañ koy bàyyi bu dee nag ki sàcc moom ci bas classe bi ah ñu daal koy jàpp teg ko bi mu gën a gaawee déedéet loolu nag warul a demee kon nag affaire bi mu ngi noonu. kon loolu la mooy àq yi taxul ñuy wax mooy comme yi ñu waxoon sànq tanzir rek lu jëm ci tanzir wala mu def loo xam ne xam nañ ne tay ko parce que tanzir gi ñu koy teg moo koy tey day ñëw toog dëkk bi ñépp di sol lu baax mu jóge ne njëkk fi indi jiin seere en tant que fii kooku dañ koy tanzir bu dee réew la moo xam ne loolu la ñuy doxal charia ñu daal di koy dóor pen bi waaw mooy tanzir waa yow nga ñëw de jëkk fee def lu yées ah loo xam ne amul pen juge bay xool li yell mu teg la ko loo xam ne lu dissuasif la waaw kooku délibérément mais koo xam ne da ñii ci rëcc rëcc yoo xam ne bon c'est vrai que garaaw na mais tayu ko waa bu boobaa nag jéggal leen leen bu leen leen ko toppee leen ngi leen jéggal te ci bunt boobu Mawlaana Ibn Abbaas it cité na Eh, eh, eh, dis discours bi imaamul Buxaari mu ne haddasana mooy ginnaaw bi mu indee ba léegi ci buntu boobu bi mu indee xadiisu Seydina Anas ci discours yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba léegi ah kon al imaamul Buxaari mu ne haddasana Yahban ibn Yaqub yëpp day dëgëral lañ gisoon discours al imaam al Bayhaqi ibn Anbana alxaakimu qaala anba'anaa al-Asamm an Ahmad ibn Abdil Jabbar an Yunus ibn Bukayr an Muhammad ibn Isxaaq an az-Zuhri an an an an Ayyuub ibn Bashiir ibn Bashiir anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala fi maradihi afiidu alayya min sab'i qirab après mu génn wax bañ defee fa jalasa fa xaraja fa jalasa ala al-minbar dafa metti woon ba mar loona bi mu jullee ba pare jiite leen taxawul ci minbar bi comme nam damay def ci toog waaw mu ne fa kaana awwalu ma dakara ba'da hamdillahi wa thanaa'i alayhi dakara ashaaba uhud wa astaghfara lahum wa da'a lahum thumma qaala ya ma'shara al-muhaajiriin innakum asbahtum taziduuna wal ansaaru ala hayatiha la tazid wa innahum aybati allati awaytu ilayha fa akrimuu karimahum wa tajaawazuu an musiihim ginnaaw gi mu ne summa qaala sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuha nnaas inna abdan min cibaadillahi qad xayyarahu allahu bayna addunyaa wa bayna maa cinda allah fa fahimahaa abu bakrin radiyallahu tacaala canhu min bayni nnaasi fa bakaa wa qaala bal naxnu nafdiika bi anfusinaa wa abnaa'inaa wa amwaalinaa fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ala rislika yaa abaa bakr unzuruu ilaa haadihi al-abwaabi ash-shaari'ati fi al-masjidi fasudduuhaa illaa maa kaana min bayti abii bakr fa inni laa a'lamu ahadan indi afdalu fi suhbati minhu ah mooy loolu mooy jour boobu la woon gis nga hadis bool day day bokk na ci liy gën a dëgëral boo taxoon al imaam ku mel al imaam al xaafid ibn Kasiir mu ne woon haadaa mursalun lahu shawaahid kasiira ah kon al imaam dernier bii la ñuy gis. Hmm? Ah, eh, mu ne kon al imaamu al Buxaari mu ne haddasanaa Ahmad ibn Yaqub mu ne nettali lañu Ahmad ibn Yaqub di Ahmad ibn Yaqub al-Mas'uudi rahmatullahi alayhi al-Kuufiyu qaala mu ne haddasanaa ibnu al-Ghasiil mu ne ku ñu nettali ma ibnu doomu al-Ghasiil ka ñu doon sang mooy kon Abdurrahmaan ibnu Sulaymaan ibnu Abdurrahmaan ibnu Abdullah ibnu Hanzala gisoon nañ ko <laughs> al-Ansaari Ah, baayam saxaaba la woon boo xam ne mooy Ghasilul Malaayika moo tax ñu naan ko sët bi ñu naan Ibnul Ghasil ah kon moom na la tudd Abdurrahman voilà qaala mu ne sami'tu Ikrima mu ne tudd naa ki dégg naa ki nga xam ne mooy Ikrima dégg naa Ikrima mooy Ikrima mawla Ibn Abbas ah al-Qurashiyu al-Haashimiyu mawlaahum ah rahmatullahi alayhi yaquulu mu ne sami'tu ibn Abbas dégg naa sama sëriñ Abdallah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Bahru al-Habru tarjumaan al-Qur'aan Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaquulu mu naan xaraja rasulullah mu ne xaraja génn na rasulullah yonent bi alayhi salaatu wa alayhi milhafatun muta'attifan biha ala mankibayhi wa alayhi isaabatun dasmaa'u hatta jalasa ala al-minbar fa hamida allaha wa athna alayhi thumma qaala amma ba'd ayyuha an-naas fa inna an-naasa yakthuruun wa taqillu al-ansaar hatta yakuunu kal-milhi fi at-ta'aam fa man waliya minkum amran yadurru fiihi ahadan aw yanfa'uhu falyaqbal min muhsinihim wa yatajaawaz an musii mawlaana ibn Abbaas mu ne xaraja yonent bi alayhi salaam dafa génn mooy bésub xamis bi ba léegi ah. <laughs> mooy même kii bi la même xew-xew ba yonent bi dawal yàlla li wa alayhi milhafatun mutaatifa mooy mu ngi gàlloo ab yére bu mu sol burda bu mu sol hmm? am na dañ koy teg ci ci mbagg yi mu wàcc ah. léegi mu ne ki mankiba yi ci kaw mag yi wa alayhi isaabatun dasma kanta bopp bi nag mu ngi ci takk benn euh, kii boo xam ne euh, isaaba mooy ab ab ab ab morceau boo xam ne day jege mooy couleur bi de euh, jege na ñuul mais du ñuul foncé voilà moo tax mu ne qiila imaamul xaafis mu ne almuraadu annaha sawda lakin laysat xaalisatu suudi xaalisatu sawaadi mu ne nee nañu bu ñuul la waaye du ñuul boo xam ne day bu ñuul kese kese la waaw waaw nag nee na xatta jalasa ala minbar ba ni muy tooge ci minbar bi fa xamida allaha mu daal di sant yàlla waat naa alayhi mu daal koy mu mu sant wax li yell ci li nga xam ne mooy borom bi subhaanahu wa ci tur yu sell yeeg melo yu ka yu yëkkatiku yeeg takkawe ginnaaw gi mu ne amma ba'd yéen nit ñi faslul xatib xat alxitaab amma ba'd yéen nit ñi kat fa innakum ah fa inna an-naasa wa yaqillu al-ansaar waaw nit ñi dañuy bari ah waa al-ansaar di néew mu ngi noonu mu ne wa taqillu an hatta yakunu kal milhi fi at-ta'am ba dañuy mujj mel ni ñoom xorom ci biir ñam xam nga xorom lu tuuti lañ ciy def ku ci def lu bari lu tolloog li ngay togg moom mooy yow toggoo euh, en yaa fayen <laughs> waaw euh, na fekk ne lii guddi nga koy déglu rek boo ko dégloo bëccëg nag bul dog de <laughs> voilà la ngay togg bu ginee bu ginee euh, bu dee xorom si la ngay togg moom mooy baaxu yow moom toggoo pala milx nga doon togg waaw milxun <laughs> ujaaj waaw kon mu ne ñoom nag dañoo mel ni kal milhi fi ta'am dafa mel dañoo mel ni eh, eh, xorom ci biir ndab waaw mooy tellement li muy xorom si ni muy tuutee par rapport ak li ñuy togg waaw li ngay togg lu muy gën bari ngay gën soxla xorom su bari waaye mooy mais xorom si lu bari bari bari bari ba yem sax daa dëgg du même sax un un pour cent wu li ñuy togg sax du ko mat waaw tellement lu tuuti lañ ciy def sinon togg nga yàqu waaw léegi waa lansaar nag comme lool la kal milhi fi dañoo mel ni xorom boo xam ne dañ koo def ci ci biir ñam waaw waaye <laughs> ñooy safal yëf yi lawlal amsaar ah <laughs> lawlal amsaar mbir yi du safe nii de diine bi du safe nii de <laughs> waaw <laughs> non yonent bi alayhi salaatu salaam wallahi mooy al muallimul a'zam <laughs> mooy xam nga lii man nga jàpp rek bon pour tuuti waay kese lay wax ak lool mais quand même mooy li xoolal li xorom di jouer ci ci ñam lamsaar yi loolu lañ dox loolu lañ jouer yow diine ji nga foog ne waa lamsaar mooy buñ ci jàppul woon <laughs> badar dina badar muhaajiru na yi kese manoon nañoo xare lool mooy kam min fiatin waaye amuñu woon ngànnaay amuñ dara premièrement waa lansaara leen fat ba ñu mën a am ay arrière foo xam ne mën nañ faa jóge ay dëkkuwaay yuñ mën a jóge te waxuñ leen rek léegi dem leen bon kii nañ leen ba pare ma léegi man ngeen a dem ah jetez-vous dans le bain ah. non non waxuñ loolu ba pare ñu topp ci defal lépp yonent bi alayhi salaatu salaam ak diine ji lu diine ji soxla moo tax mu ne ñoom ñiif qad qataw qad qadaw alladhi alayhim ñooy xorom ci diine ci allahu akbar ah ah <laughs> waay waay lawla al ansaar lawla al ansaar moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon man man bu doo bu nit ñi law salaka an-naas sha'ban wa salaka al ansaar waadiyan wa salaka al ansaaru sha'ban aaxar wala waadiyan beneen la salaktu sha'ban ansaar nit ñépp bu ñu sóobu woon Hunayn keroog waaw hmm? bul fàtte de boo fi fàttee xam boo fàttewoon Hunayn saa yi kon moo tax affaire yi c'est tout da dem Makka di demaat mooy lépp benn la mooy Hunayn keroog la waxoon nit ñépp buñ sóobu woon wenn yoon waa Ansaar sóobu weneen yoon man yonent bi alayhi salaatu salaam yoonu waa Ansaar laay sóobu Allahu akbar nit ñi ñooy sama yéere biti waa lansaar ñooy sama yére biir ñooy sama xas ya moom lay wax fii ne ñoom ñooy ñooy ñi nga xamante ne kirash yi waaw waaw mu ne al ansaar karish yi maanaam kirash yi karish yi wa aybati waaw waaw waaw <laughs> kan mu dul woon ñoom l'islam gi du safe nii de du àgg de dina am lu ci manqué waaye nag buur yàlla buur yàlla xam nga soxlawul nit ñi ngir dara mat waaye nag moom moo dogal ke ne mbir mi ngir mu mat diine jii Quraysh kese yonent ma saab-saab ne fa du mat il faut <laughs> mu ngi mel ni mënoon nga ko gam-gam lee ko togg togg gii yonent bi alei salatua salaam di togg Quraysh gii du ñor l'islam gi non ñore fii wala bu ñoree buñ ko yekkee du mat ku ko ñam day desee saf il faut mu dem ba lansaar ba Medina allahu akbar fa haythul ansaar bu ko defee nag ñoom ñu dugal ci seen loxo tey bu ci dugalee seen loxo xoroma ngoog ci biir ñam te ëpp ci nag waaw dafa yem nañu ko na mu gën a yemee na ko yonent ma alei saatu salaam gën a bëggee noonu la yem <laughs> ah loolu du quelque kii culinaire yoo xam ne yonent bi alei saatu ñu ko muñu mu ngi ñu koy junju ah <laughs> yaa chef déggal ma loolu hmm? kuy bokkis bokkis lu foofu déglu fii laa wax ñun dee la foog ne xamuñu togg yooyu baña kon mu ne bismillah <laughs> ah mu ne kon al ansor mu ne kon mawlana ibn abbas radiyallahu ta'ala mu ne yonent bi alei saatu salaam nee na ah yéen na ngeen di yokk am ah fa yéen kat fa inna naasa yaksuruuna nit ñi dañuy yokk wata xillu muy néewal ansaaru saar yi xatta ba kera yakoonoo dañuy mujj nekk ñoom kal milhi fi ta'am waaw dañuy mujj nekk comme ñam comme xorom ni muy tuutee ci ñam noonu lañuy tuutee waaw mooy pour wan dañuy tuuti après waaw fa man waliya minkum <coughs> képp nag ci yéen koo xam ne am na loo xam ne lu mu jiite ci mbiru jullit ñi ci yéen nit ñi ah yadurru fii ahadan loo xam ne kat lam jiite dina ci lor kenn ci wàllam saar aw yanfa'u wala boog la mu koy jariñ comme yor wàllu di toppatoo wàllu xare yi général bi ñu fa teg wala ki nga xam ne moo yor zakat yeeg wala yu mel noonu wala mooy charge yooyu nga xam ne day am ñoo xam ne ñoom lañuy ñuy charge ñuy taxawu mbir yi wala ki nga xam ne li jëm ci wàllu alimentation doowu dëkk bi ak yooyu nga xam ne njariñu nit ñee ngi ci te tamit man na leen cee lor ah fa man waliya am amran ku ñu fi fal ci dara wala mu jiitoo ko dara loo xam ne man nga cee lor kenn ci ñoom wala nga jariñ ko ci fal yaqbal min muhsinihim waaw mooy ku ñaawe ci ñoom wala mu def loo xam ne erreur la ci wàllan saar yi na ngeen leen na ngeen leen nangul seen kooku seen seen erreur waaw ah. ah. waaw ah. waaw kon mu ngi noonu voilà <coughs> mu ne kon ak lan wa tajaawazu wa tajaawa wa yatajaawazu an waaw te ñi nga xam ne ñoo ci def loo xam ne njuumte la ñu leen di ngay jéggal te koo kële nekk kilifa ga ca post boo bële mu daal leen nangul seen njuumte voilà kon lii mooy dernière xutba bi yonent mi alayhi salaatu salaam def foofu gis nga fa sa'ida sayyidina Anas fa sa'ida al minbar wa lam yas'adu ba'da dhalika al yawm mu yéeg ci kaw minbar bi te keroog ginnaaw keroog yéegaatul minbar bi moom alayhi salaatu wassalaam waaw am na moo tax am na beneen riwaay boo xam ne Mawlaana Ibn Abbaas dañoo kaana aaxiru majlisin jalasa te mooy dernier hein euh, euh, foo xam ne mooy yonent mi alayhi salaatu wa euh, fu mu taxaw mooy bu mu toog ci minbar bi daldi xutba nit ñi kon nag affaire bi affaire baa ngi noonu ah mooy ci kitaabul jumaa indi na fa mawlaanam mu eh, kii indi na fa xadiis bii nii waaw foofu dane eh, mawlaanam na baas dane yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh, dane moom mawlaana ibn Abbaas sa'ida an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-minbara wa kaana aaxira majlisin jalasahaa muta'attifan milhafatan ala mankibayhi qad asaba ra'sahu bi'isaabatin dasima fa hamida Allaha wa athna alayhi thumma qaala yaa ayyuha nnaas waaw yaa ayyuha nnaasu ilayya fathaabuu ilayya thumma qaala amma ba'd fa inna haadha al-hayya min al-ansaari yaqilluuna wa yakthuru nnaas faman waliya shay'an min ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fastata'a an yadurra fiihi ahadan aw yanfa'a fiihi ahadan falyaqbal min muhsinihim wa yatajaawaz an musii'ihim foofu mu ne moom Mawlaana Ibn Abbaas yeneen ci ma lay saa saa dafa yéeg minbar bi mooy yéegul taxaw dafa toog après comme li Seydina Anas wax parce que mbir bi dafa metti woon mu ñëw fekk euh, mu ne euh, euh, wakkaana aaxira majlisin sax mooy dernière jataay bu mu def ak ñoom bu mu fa toog ci kaw minbar bi muta'attifan gàlloo milhafatan ala mankibayhi mu ngi sol burdo boo xam ne mu ngi ko teg ci mbagg yi qad asaba ra'sahu bi isabatin dasima mu nga daal di takk bopp bi ci euh, morso boo xam ne dafa ñuul fa xamida allah mu sant buur yàlla wa asna alayhi daal di koy bàkk thumma qaala mu ne ayyuha nnaas éeyéen nit ñi ilayya ñëw leen ci man mooy jege leen fa saabu gaay tëbandoo cay way jële giig imtisaal cay saxaaba yi ilayya rek ñu tëb <laughs> ñooy ñun moom ñaata yoon istajibu lillahi boobu alxuraan do wax ñuy tendeefal ñaata yoon lañu yenent bale saar saam woo ñu ne fii tendeefal waaw alors que bu doon suñuy intérêt bopp lañu ñu jëkk a bala ñoo woo sax ñu nga ca bunt ba di xaar waaw boo ñu woowee présent nañ boo ñu woowul présent nañ waaye mbir diine moom eh yàlla allah mu nga ne shataana ma bayna sara wa suraya de <laughs> laa ilaaha illallah biddiw ba ca kaw a kaw jomboxtalu asamaan moos xam nga ne wute naag tepp suuf ga nekk ca suufa suufa suuf ah mu ne gaa yi ñépp tëb ñu tëb kay fa wasabu ilayhi allahu akbar waaw ah, fa saabu ilayhi summa qaala mu ne amma ba'du ginnaaw lii fa inna hadha al hayya quartier bii mooy mbooloo mi minal ansaar mooy wàll ansaar la yaqilluuna dañuy néew wa yaksuru nnaasu nit ñuy bari fa man waliya képp koo xam ne am nga loo chargé min ummati muhammadin ci xeetu seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa stataa an yadurra fii ahadan aw yanfa'u ahada mu man cee lor kenn ci ñoom wala mu daal di koy jariñ na nangu nit faq fal yaqbal min muhsinihim ñi rafetal ci ñoom na leen nangul seen rafetal wa yatajaawaz te muy jëlale an musii man musiihim ci ñi ñaawal kon loolu lii lépp c'est pour wax ne discours bañ gisoon lii al imaamul Buxaari soloo na ci yépp te bii nii al imaamu Ahmad it daal dina koy solo kanta eh, xadiis imaamu Anas bi nag moom muttafaqun la al imaam eh, eh, Muslim indi na ko ci kitaabu fadaa'il as-saxaaba radiyallahu ta'ala anhum bunt bi leen na ci min fadaa'il al-ansaari radiyallahu taala anhum wa ardaahum kon tey ñu yem nii ba léegi kon yonent ma lay saa saa yawmul xamis la lii lépp xew léegi bii di ñëw nag ñu dugg ci wàllu te gis nañ ne yawmul xamis bi discours am bi da ci doon tere comme li jundu wax da ci doon tere eh, eh, ñu jàppe bàmmeel yi def koy jullikaay comme niñ ko gisoon gisoon nañ ko dinañ ñëwaat tamit ci côté boobu ba léegi ci yawmul xamis après ñu jàllaat seereeni